fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabi saalisi wa tis'iin ba'dal mi'a wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam inna awwala maa yuhaasabu bihil 'abdu yawmal qiyaamati min 'amalihi salaatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad xaaba wa xasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qaala rabbu azza wa jal unzuruu hal li'abdii min tatawwu'in fayukammalu bihaa ma intaqasa min al-fariida thumma takuunu saa'iru a'maalihi alaa haadhaa rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafid annawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ñetti xadis yi ñu boole woon te bi ci mujjoon moo doon chapitre mille mu xadis mille quatre-vingt bi mu ne woon wa an Shaqiq muy Abdallah ibn Shaqiq wa an Abdallah ibn Shaqiq an Abdillah ibn Shaqiq at-taabi'i al-muttafaq ala jalaalatihi rahimahullah annahu qaala kaana asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa min al a'maali tarkuhu kufrun ghayra salaah walillahi alhamdu wal minna bon loolu am na benn affaire voilà bu <laughs> mooy euh, waa jumhur euh, mooy maalikee yi ak shafi'iyye yi ki nga xam ne dafa bañ a julli waaw ne moom euh, bon gëm farata la de lu mu war a def la mais julliwul dañ koy ne ko ayu julli léegi waaw bu waxtu yi jotee ñu ne ko jullil bu demee ba waxtu wi nag ànd foo xamante ne sawaay mënatu fee julli benn rakka bu boobaa dañ koy rey en tant que mu nekk jullit boo xam ne daa def marché ya ñu rey ko ñu denc ko sang ko waajal ko denc ko ci almeeru jullit yi waaye nag imaam yeeg ñu màgg ñi duñu fekke ab jullit mu nekk zajran li ma nee tabar loo xam ne dañ ci eh, jàjj képp koo xam ne am nga ak yeewu gooy am loolu sauf que xanbali yi lañ waxul woon ñoom seen bos xanbali yi rahmatullah alayhim dañ dañ koy xaar ñetti fan waaw ñetti fan yoo xam ne moom lañ ko naan saway jullil mu bañ bu demee ba dernier fan bi nag sawaay jullil sawaay bañ ñu kii ko lépp muy continuer di siisu ne du julli waaw bu boobaa ñu rey ko nag te boobu en tant que kéefër la moom ak yéefër wal iyaadu billah kon mu ne wa an abi hurayra léegi ñu ñëw ci xadis mille quatre vingt mooy dernier xadis ci buntu bi insha allahu taala mu ne wa an ta mu ngi jële ci baay muus mu ndaw radiyallahu taala anhu yal na borom bi kontaan ci moom annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla ali saai sallam nee na inna awwala inna dëgg-dëgg awwala li njëkk maa yuhaasabu bihi al-abd li nga xam ne moom la ñuy attee nit ki de ëllëg yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba min amalihi ci jëfam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mooy as-salaa mooy julli mooy salaatuhu julleem julleem la ñuy njëkk a saytu ëllëg bu ñëwee yawmal qiyaam li ñu koy njëkk a àtte seet lañ bët ko luñ ñutu ko xool ko ah, saytu ko mooy julleem fa in salahat bu dee julli yo baax na dañuy wax salahat comme inna fil jasadi mudra c'est la même chose foofee day c'est la même chose fa in salahat ak fa in saluhat mooy kon bu yéwénee saluha daa am saluhat ak salahat boo ci wax baax na faqad aflaha kooku de moom daal dinay texe waaw faqad aflaha wa anjaha te na wa in fasadat waaye bu yàqoo tey bu julli ja ñu xool julli ja baaxut mooy defewu ko nam ware ak na ko ko yàlla sante woon jegewu ci dara kooku ne faqat xaaba daal dinay kuttus wa xasirata perte na waaw fa in intaqasa bu dee daa wàññeeku min faridatihi ci ay farataay jëmmam yu julli yooyee shay'an dara qaala rabbu azza wa jalla borom bi nga xam ne màgg na tedd na danaan day wax malaakaam yi ne leen unzuru comme ni muy leere ci riwaayu imaam Abu Daawud ak imaam Ahmad bi malaaka yi lay wax rahma alayhimu salaatu wassalaam ne leen unzuru xool leen seet leen hal li abdi min tatawwu est-ce que sama jaam bi am na ay euh, yoo xam ne yu muy euh, ay naafila yoo xam ne ginnaaw farata yi ma ko tegoon yoo xam ne da koo def ngir jege jegelu ci man bu ko defee fa yu kammalu biha bu ko defee ñu mottalee ci ca yooyee ci naafilaam yooyee maa la nga xamante ni taqasa wàññeeku na minal farida ci jaabam bi ci ci ci farata ci farataam yi ma ko tegoon mu ne lii nag du ci julli kese summa takunu sa'iru a'malihi ala naka noon mbooleem li des ci jëfam yi ginnaaw julli mooy zakat yi ma ko farataaloon naka noonu bu dee farataay ya ma ko tegoon ci zakat Eh, matul waaye doon na saraxe di def ngir man ñu jël yooyu yee nga xam ne moom la doon def tatawwu'an ngir jege borom bi ay naafila ci wàllu zakat ak yooyu saraxe ñu jël ko mottale ko yi nga xam ne ñooy farata gi ma ko tegoon muy farataay zakat mu ne rawahu soloona hadis bi kan at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala tamim ko solowee pare na ne li hadith la hasanun bu baax kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah léegi laaj bu njëkk mooy njàngat bu njëkk est-ce que imaamu Tirmidhi kese ba soo ñu la di déedéet sànq rek ci biir wax joo xam nañ la imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noon waa ashaabu sunan yi eh, daal dinañ koy solo al arbaa ñoom ñu indi nañ ko ayaami bihim al imaam Abu Daawuda an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maajah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' léegi nag soo hadis bi mu am benn précision est-ce que kan moo ko jëlee ci Seydina Abu Hurayra ak est-ce que ci Seydina Abu Hurayra ndax tamit jëlee nañ ko ci Seydina Tamim ad-Daari comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Abu Isa at-Tirmidhi di waxe léegi nañ gis kon imaamu Tirmidhi ni nga xam ne noonu la ko ne mu ne hada abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa anna awwala maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaama as-salaa mu ne haddathanaa Ali ibn Nasr ibn Ali al-Jahdami mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Ali ibn Nasr ibn Ali al-Jahdami rahimahullahu ta'aala ibn Suhbaan muy Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbaan ibn Abi eh, al-Jahdami Abul Hasan al-Basri kii as-Saghiir rahmatullahi alayhi al-Basri nga xam ne rahmatullahi alayhi muy génn àddina la deux cent Euh, cinquante huit ah ci la génne addina euh, moom mi euh, muy Ali ibn Nasr al-Jahdamiyu rahimahullahu tabaraka wa taala hmm? ci moom la ko jële vay <laughs> amul dara lu la fàttali amul dara lum la fàttali ah, bon <laughs> ma ne la <laughs> euh, euh, bu ko jaawaleeg ki nga xam ne mooy Nasr ibn Ali waaw kii Ali ibn Nasr bokkoon ci waa kutubu sëriñu waa kutubu euh, sitta Nasr ibn Ali aljahdamiyu rahimahullahu taala euh, <laughs> voilà euh, ki ali ibn nasr kele nasr ibn ali aljahdami gisoon nañu ko ñi nga xamante ne nii mooy euh, <laughs> mook waaja tufuuli ba nga xamante ne nii moom ku yéeme la woon hein ku ku ku yéeme yéeme yéeme la woon waaw yéeme yéeme kon euh, euh, euh, moom lu ama am lool bu lool mooy kii Ali ibn Nasr la kii kële Nasr ibn Ali ah Ali doomam la te bokkoon na tamit ci ñu jële ci moom voilà mooy Nasr ibn Ali be mooy baayu Ali bi voilà moom mooy baayam jële na ci moom comme ni waa kutubu sitta jële ci moom mais bokkul ak kii nag waaw kon loolu lu ama am solo la euh, moom mii di euh, Ali ibn Nasr al-Jahdami di doomu Nasr ibn Ali euh, rahmatullahi alayhi al-Basri génn àddina l'an deux cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala haddathana Sahl ibn Hammad mu nekk ñu nettal mooy Sahl ibn Hammad di Sahl ibn Hammad Euh, al-Anqaziyu Abu Itab al-Basriyu rahmatullah alayhi génn àddina l'an deux cent huit dañ cee wute nag rahmatullah alayhi qaala haddathana Hammaam mu nekk ñu nettal mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Uudhiyu rahimahullahu ta'ala ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr al-Basriyu al-Azdi ash-Shaybaniyu génn addina ñii ne l'an cent soixante-trois am nañu ne l'an cent soixante am ñu ne l'an cent soixante-cinq rahmatullah alayhi qala mu ne haddathani mu ne na man dong Qataadatu di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz Abu Khattaab Abul Khattaab as-Saduusi al-Basri moom gane àddina ñii ne l'an soixante ñii ne l'an soixante et un génn àddina l'an cent dix-sept rahimahullah an al-Hasan mu jële ci al-Hasan de al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'iid al ansari moom gane addina ci jamonoy xilaafa sayyidina Umar l'an vingt et un génn addina l'an cent dix rahmatullahi alayhi an Hurayth ibn Qabisa moom mii nag la ñuy jaawale Qabisa ibn Hurayth wala Hurayth ibn Qabisa ñenn ñi ne comme imaam al-Hafiz ibn Hajar Qabisa ibn Hurayth am na tamit ñoo am na dañ naan non Hurayth Hurayth ibn Qabisa al ansari al basri rahimahullahu ta'ala annahu qaala mu ne qadimtu al-Madina moom mii moo jëlee xadiis bi ci Seydina Abu Hurayra mu ne damaa dëgmal eh, al madina muy madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam fa qultu ma ne allahumma ma ñaan ay sa borom yassir lii jalisan saaliha borom bi yal nag ma yombalal jataayu ma jataayoo koo xamante ne too jataayoo ku baax waaw koo xam ne bu ma toog ku baax ma toog ak moom qaala fa jalastu ila abi hurayra mu ñëw toog ak abu hurayra waaw radiyallahu anhu ad-dawsi al-yamani hafizu as-sahabati radiyallahu taala an fa qultu ma ko inni sa'altu allah ma ne abu hurayra mu ñu ma ne ko nag gis nga laata may daje yow nii fii man damaa ñaan yàlla an yarzuqani dama ñaanoon yàlla an yarzuqani jalisan saaliha mu xéewali ma woon wërsëgal gis nga ñoom yooyu wërsëg lañ koy woowe salaf yi wërsëg waaw akbar ñun ñu jàpp ne wërsëg moom koppar kese la waaw boo tax on est wal iyaazu billah jàpp nañ ne xam-xam gisuñu la wërsëg la wër gu yaram duñ moo taxit li ci sant yàlla du bari ci ñun waaw da ngay gis koo xam ne daa nekk cinq ans yi ba ñu mettiwul masula feebar masula dara waaye jàpp na ni ñépp ko tane waaw ndax lan parce que diw ne muy xool mu daaj bëtam bi daa ñoom am nañ lu bari loo xam ne moom amu ko walla iyaazu billaah kooku kañ lay sant boromam kooku du sant mukk waaw kon mu ne man mu ne ko Abu Hurayra ne ko man de radiyallahu damaa ñaanoon yàlla mu wërsëgal ma jalisan saalihan kon nag ah comme que yàlla yow la def ma dajeeg yow fa haddithni bi hadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaan rek waaw nga nga nga nettali ma nettali boo xam ne hadith boo xam ne ci yonente bi saa saa nga ko déggee la'alla allaha amaana yàlla an yanfa'ani bihi amaana yàlla jariñ ma ci waaw fa qaala sayyidina abu hurayra ne man ne ko nag sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam di wax mu ne iw inna awwala ma yuhaasabu bihi al-abd yawma al-qiyaamati min amalihi salaatu mu ne ma ne inna awwala li njëkk li nga xam ne moom lañuy ñuy jaam bi ah, bésub taxawaay ba ci ay jëfam mooy julleem fa in saluhat bu baaxee faqad aflaha wa anjah waaw kooku de na ko leer ne faqad aflaha waaw wa anjah waaw mooy faqad aflaha mooy torowu na la mu bëggoon dina ko am la mu doon sàkk muy ngërëmu boroomam ak ginaanu boroomam dina ko am waaw waaye wa an jaxa mooy e, bu boobaa nag e, dina lépp lu yiw dina ko am am ñu ne e, faqat aflaha mooy li nga xamante ne al fawzu alfalaaxu fawzu ak yooyu mooy lépp loo xam ne ndax texe na ndax dinañ ko soril sawara ak mbugal léegi nag euh, euh, après euh, wa in fasadat waaye cëy bu yàqoo ñu xool julli dara baaxu ci faqad xaaba kooku ku tus na waaw wallahi kooku ku tus na laa wax ndax lan dinañ ko xañ yool ëllëg ndax liggéeyu ko foon wax xasira waaye dina perte la fait muy dugg ci mbugal gi nga xamante ne moom bu yées la te dina rëccu waaw nekk koo xam ne ku ñu xañ la ci ngañaay ga xam ne ka ko matal moom la am ak tamit dina perte te dina jooy ci le fait que te dees na ko xañ le fait mu mucc ci mbugal mi nga xamante ne moo koy dal ëllëg ndax bañ a defal boroom di tabaaraka wa taala def lam ko santoon waaw léegi nag mu ne fa in intaqasa min faridatihi shay'un qaala rabbu ta'ala tabaaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tasawwuf fa yukammalu biha man taqasa min al-farida thumma yakunu saa'iru 'amalihi 'ala dhaalika imaamu Tirmidhi bi 'ala dhaalika la wax yi Riyaad bi 'ala haadha mu ne wa fil baabi 'an Tamiim ad-Daari mu ne hadiis mel nii jëlee nañ ko ci Tamiim ad-Daari Abu Ruqayya radiyallahu anhu mu ne xadisu Abu Hurayra xadisun xasanun garib mu ne xadis sayna Abu Hurayra bi xadis la bu baax waaye bu tumuranke min hada alwajhi wajh ci wàllu yi mu ne waqad ruwiya an hada alxadis min gayri hada alwajh an Abi Hurayra mu ne xadis bi nag soroo nañ ko ci yeneeni wàllu bu melul nii dinañ ci ñëw léegi moom lañ la doon wax ne kan moo ko jële sayna Abu Hurayra loolu euh, mooy ñu bari da gis ne ñu bari euh, ci kaw riwaaya yi euh, ñu bari lañ kii kenn la ci ñoom muy Qabisa muy Hurayth ibn Qabisa ñenn ñi ne Hurayth ñi ne non Qabisa ibn Hurayth eh, noonu imaamu Tirmidhi ne soloo nañ ko nag jële ko Seydina Abu Hurayra dul ci wàllu wi de mu ne waqad rawaa ba'du ashaabil Hasani soloo nañ jëlee ci say lenn ci taalibe yi àndandooy Seydina al-Hasan ibn Yasaar al-Basri jële ci anil Hasan an Qabisa ibn Hurayth jële ko ci Qabisa ibn Hurayth ghayra haadha al-hadiis bu wuute lu dul hadiis bi mu ne wal mashhuur li siiw nag mooy Qabisatu ibn Hurays du Hurays ibn Qabisa waaye Qabisatu ibn Hurays mu ne war wuya an Anas ibn Hakim jëlee nañ ko tamit ci ku ñu naan Anas ibn Hakim an Abi Hurayrata ci Seydina mu jëlee Seydina Abu Hurayra an Nabi sallallahu alayhi wasallam nahwa haadaa lu mel nii. léegi xoolal lim ne wa qad ruwiya solo nañ xadiis bu mel nii jëlee ko min ghayri haadal wajhi ci Seydina an Abi Hurayrata xoolal al imaam Abu Daawud rahimahullah xam nga fii kan lañ am. Qabisa ibn Hurays ñi ne Qurays ibn Qurays no Hurays ibn Qabisa ñi ne Qabisa ibn Hurays xoola al imaam Abu Dawud rahimahullah moom ci kan la ko jëlee al imaam Abu Dawud kitaabu salaa baabu tafrii' istiftaahi salaa baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu salaatin laa yatim laa yatim laa yatimmuhaa saahibuhaa tatimmu min at-tatawwu'i wala tutamm min tatawwu'ihi mu ne haddathanaa Yaqub ibn Ibrahim Serigne waa kutubu sitta waaw kii bokkul ak Ali ibn Nasr bële doomu kenn ki ko kutubu sitta muy Nasr ibn Ali kii nag Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansour ibn Muzahim ad-Dawraqi al-Hafiz Abu Yusuf al-Abdi al-Baghdadi gane àddina la cent soixante-six génn àddina la deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Isma'il mu ne ki ñu nettali yii gën nañ ko gis <laughs> Isma'il muy ibn Ulayya muy Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadiyu euh, rahimahullahu ta'ala al-Basriyu al-Bazzaz al-Kufiyu al-asl siiwe woon ci Ibn Ulayya gane addina la 110 mooy at mi Sayyidina al-Hasan ibn Yasar génn addina moom ci la gane addina génn addina la 100 quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi ñi ne la cent quatre-vingt-quatorze rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yunus mu ne ki ñu nekk la mooy Yunus bi Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz al-Basri al-Kufi al-asl rahimahullah moom gane addina la 84 génn addina la 139 ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi moom mu jëlee kon al-Hasan ibn Abil Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id gis nañ ko ci tallale biñ génn sànq rahmatullahi alayhi an Anas ibn Hakim gis nga fii moom ci Anas ibn Hakim la alors que ci riwaaya imaam Abu Dawud bi boobu an Tirmidhi an Hurayth ibn Qabisa wala Qabisa ibn Hurayth kon gis nga. lii moo na imaam Abu Dawud da dina di la wax lii mu ne kon moom muy Anas ibn Hakim euh, ad-Dabbi al-Basri Abu Hakim rahmatullah alayhi moom nag mastuur la mooy koo xam ne mbiram dafa nëbbu euh, voilà euh, moo tax al imaam kii na waruwiya wa ruwiya an Anas ibn Hakim an Abi Hurayra loolu mooy mu jaar ci Anas ibn moom la euh, al-Hasan al-Basri moom la Imam an-Nawawi doon wax sa ki al-Tirmidhi di wax wal mashhur huwa Qabisa ibn Hurays ci càllaleem bi mu ne wa ruwiya an Anas ibn Hakim an Abi Hurayra an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwa hadha hadith boobu nag muy wax mooy Imam at-Tirmidhi Abu Dawud noonu la ko indee ci Anas ibn Hakim annahu qaala mu ne xaafa min Ziyad bon aw ibn Ziyad <laughs> fa atal madinata nee na dafa newoon fële Basra quoi <laughs> après mu mu mu tiit le gouverneur Ziyad Ziyad ibn Abi <laughs> wala doom bi <laughs> ibn Abi Ziyad léegi léegi mu daal di bon bañ waay yow ñu maywul te gars yi buñ dama soona kii boo ñu la jàppee boo ma dañ lay fàtte léegi nag mu daw daal di ñëw Medina fa atal Madina mu ñëw dëkk bu yonent way saa saa fa laqiya Abu Hurayra moom Anas ibn Hakim ad bi euh, am nañu euh, mu daje <laughs> Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu qaala fa nasabani fantasabtu la Seydina Abu Hurayra wax ma mooy kan fan la jóge ak yooyu moom laan fa nasabani léegi bi mu ma fan ma fantasabtu lahu man itam ma wax ko tamit ah, fi ma bokk fi ma jóge wax ko samay kii après bon ñu retrouver wu quoi <laughs> fa qaala mu ne ma yaa fata yow yow yow yow yow jeune bi. yow Camsi alaa uhaddithuka haditha ndax du ma la nettali hadith boo xam ne ah, ab hadith qaala qultu balaa rahimakallah ma ne ko ah kay yal na la yàlla yërëm qaala yunusu kanta yunus mi nekk ci tàll tàllale bi muy yunus ibn ubayd ibn dinar rahimahullah moom mu ne wa ahsibuhu yàpp naa ne zakarahu an nabi parce que sayna abu hurayra hadith boobu dane ci yonent sallallahu alayhi wasallam la ko jële annahu qaala inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah waaw lu njëkk li ñuy xisaab di ko àtte nit ñi yawmal qiyaam moo ci seen jëf yi mooy julli qaala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikati voilà wax daxoon ma fee danaan unzuru boobu malaaka yi la mu ne borom bi nga xam ne maa gën a tedd na day wax malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam wa huwa a'lam te moo leen gën a xam ne leen unzuru fii salaati abdi atammaha aw naqasaha xoolal leen ma sama julli jaam bi ndax matal na ko wala doog da koo wàññi am nag wàññeeku gum ci def fa in kaanat tàmm bu dee mat la kutibat lahu tàmm ñu bindal ko ne mat na sëkk wa in kaana taqasa bu dee daa wàññeeku minha shay'an dara qaala borom bi wax unzuru yéen sama malaaka yi xool leen alayhimu salaatu wassalaam hal li abdi min tatawwu xool leen ndax sama jaam bi am na loo xamante ne ay naafila yu mu def ci wàllu julli fa in kaana lahu tatawwu bu dee am na ko qaala mu ne atimmu li abdi faridata min tatawwu jël leen ci naafile julleen yi mu defoon ngeen mattaleel ko julli farataam yi nga xam ne matul summa tuxazul a'maalu ala zaalikum ginnaaw gi tuxazul a'maalu ala zaakum ma jëf yëpp nag nii lañ koy def jëf bu nekk rek nii la bu dee zakat li ñu waxoon ñu xool zakat la mu lëkkalool mooy saraxe ginnaaw lépp lu la yàlla farate tarataal su koor bu dee woor léegi yow woor gi farata giñ la teg ñu xool est-ce que doon nga def ay naafila bu dee koor gi matul ñu jël yooyu remplir la léegi imaam al euh, Abu Daawuda rahimahullahu taala après mu indi ci beneen talla ne moo haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafiz al-Tabuzaki al-Minqari mawlaahum Abu Salama al-Basri rahimahullah génn àddina 223 nekkoon sëriñ tamit ci imaamul Buxaari rahmatullah haddathana mu ne haddathana Hammaad mu nekk leen nettoo Hammaad di Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullah génn àddina la 167 rahmatullah alayhi an Humayd muy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahmatullah alayhi génn àddina la 143 an al-Hasan yi mu jël ko al-Hasan gis nañ ko sax an rajulin min Bani Salib kii moom majhul la mu ne ci benn góor bokk ci waa Banu Salib mais xamuñu kan la an Abi Hurayra an Nabi sallallahu alayhi wasallam bu mel nii moo tax Imam at-Tirmidhi wax la lool ne jëlee nañu hadith bi ci lu dul wàllu bu mel nii ñu bari yu mel ni ba pare mu indiwaat beneen càllale boo xam ne dane haddathana Muusa boobu nag jaar ci Tamim ad-Dari mi nga xam ne moom la la kee doon wax euh, al imaam at-Tirmidhi mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il ba léegi lii lépp imaam Abu Dawud moo ko teg di indilee mu ne al-Hafiz al-Minqari mi ngi sànq Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri rahimahullah qaala haddathana Hammaad gis nañ ko sànq an Dawud ibn Abi Hind mu jële ko ci ku ñu naan Dawud ibn Abi Hind muy Dawud ibn Abi rahimahullah al-Qushayri mawlahum al-Basri génn àddina la 140 rahmatullahi alayhi an Zurara ibn Awfa mu jëlee ko ci saxaaba ci taabi'i boobu di Zurara ibn Awfa al-Amiri Abu Hajib al-Basri al-Qadi génn àddina ñii ne la 93 ñii ne 106 ñii wax leneen ay wax yu bëree bëree bëri an Tamim ad-Dari mu jëlee ko ci Tamim ibn Aws ibn Kharija ibn sa euh, kii euh, Abu Ruqayya euh, al-Filistini ash-Shami al-Lakhmi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala thumma az-zakatu mithla dhalik thumma tu'khadhu al-a'mal ala hasabi dhalika kon nii la ko indee mu ne ginnaaw zakat nu mel nii après ñu teg jël jëf yëpp jëf yiñ leen farataaloon ci lu mel nii wallahu taala alam nii la ko al imam Abu Dawud indi kanta al imam xool al imam nasai <laughs> indi na ko comme <laughs> li nga xam ne moom la kii indi euh, imaamu Tirmidhi mu jaar ci Hurayth ibn Qabisa waaye xoola alxasan ba léegi mooy gis nga woon alxasanu basri ki ñi mu jaar ñëpp moo am ci moom lay jóge mu jëli ko ci ñeneen gis nañ Qabisa hmm? ibn Hurayth <laughs> wala Hurayth ibn Qabisa gis nañu ci riwaaya imaam Abu Dawud bi imaam al-Hasan ci kan la ko jëlee an Anas ibn Hakim ad-Dabbi léegi xoolal riwaaya imaam an-Nasa'i bi moom rahmatullah alayhi nga xool ba léegi moo tax imaamu Tirmidhi ne la wa qad ruwiya haadha al-hadith min ghayri haadha al-wajh an Abi Hurayra wa qad rawaa ba'du ashaabi al-Hasan an al-Hasan an Qabisa ak ci yeneen léegi xoolal al imaam an-Nasa'i moom rahmatullah alayhi ginnaaw bi mu ko solowee comme yoon bële. munu indi kitaabu salaa baabu dafa dajale xadiis moom tamit mujaalasa muhaasabati al mu ala salaa mu ne axbaranaa Abu Daawud mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abu Daawud nga ne ah, <laughs> bi ñu jógee léegi ñu ne déedéet moom wi <laughs> Sulaymaan la comme moom mais Ibn Sayf ibn Yahya ibn Dirham at-Ta'i mawlaahum alxarraaniyu alxaafidu rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Shu'ayb yaani ibn Bayaan ibn Ziyaad ibn Maymuun muy Shu'ayb ibn Bayaan ibn Ziyaad ibn Maymuun al-Basri as-Saffaar rahimahullahu taala nga xam ne moom mi euh, euh, entre année deux cent yi euh, deux cent yi jëm deux cent trois jëm deux cent dix wala génn àddina rahmatullahi alayhi léegi mu ne qaala kataba Ali ibn al-Madini anhu mu ne kii nii Ali ibn al-Madini bind na jële ci moom hadis lool ab précision la bu imaamu Nasaa'i indi muy Ali ibn al-Madini boobu nga xam ne mooy sëriñu imaamul Buxaari bu mag mu ne axbarana kon Shuayb mu ne axbarana Abul Awaam mu ne nettali nañu suñu sëriñ da Abul Awaam di Imraan ibn Daawuur eh, al-Ammiyu eh, Daawir al-Ammiyu al-Basri al-Qattan rahimahullah génn àddina l'an cent soixante ñii ne l'an soixante bon entre l'an soixante ak l'an soixante-dix ci dëgg-dëgg ci la génn àddina rahmatullah alayhi an Qatada gis nañ ko sànq ibn Di'ama al-Basri rahimahullah an al-Hasan muy ibn ibn Abi al-Hasan Yasar al-Basri an Abi Rafi' wi mu jël ko ci keneen Abi Rafi' ah muy Nufay' Abu Rafi' as-Sa'igh al-Madani wàccoon fi nga xam ne mooy Basra rahimahullahu taala moom eh, eh, eh, mu jële ko an abi hurayrata gis nga anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna awwala ma yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaamati salaatuhu fa in wujida fa in wujida taamma kutibat taamma wa in kaanat untuqis untuqisa minha shay'un qaala unzuru hal tajiduuna lahu min tatawwu'in yukammilu lahu maa dayya'a mooy tatawwu' yi moom bi pas yu tukammalu wala yooyu mais yu kammilu boo xam ne moom euh, naafila yooyu ñooy mottalil lahu ñeel ko maa la nga xam na dayyaa moom la sàggane moom min faridatin moom la sàggane ci wàllu faritaam yi min tatawwuhi ñu jële ci euh, euh, ay naafilim daal di ko ci mottali tumma sa'irul a'mal tajri ala hasabi dhalik mu ne li des ci jëfam yépp nag euh, muy yeneen yi ñu ko farataal yépp ci lii la bu ci nekk am na naafila moo tax it sàggane naafila loolu wóorul <laughs> waaw suñu classe gii nga xam ne saway <laughs> suñuy farata moom ba ñu ne allahu akbar suñu xel yi ne feew yowoo ñuy naafila saway <laughs> waaw loolu lu am am solo la kon gis nga kii fi nga xam ne moom la jaar hmm? gis nga euh, euh, euh, loolu al imaam na Ibn Maaja ci moom ci Anas Ibn Maaja rahimahullah ci Anas Ibn Hakim bi ñu Abu Daawud jaar la jaar kon gis nga yoon yii yoon yi yëpp ni nga xam ne noonee la bariwee hmm, nga xamante ne am na ak bële nga xam ne moom kee dana la man Ziyaad laa ragaloon waaye <laughs> Anas Ibn Hakim <laughs> Allahu akbar Allahu doomu Ziyaad ji ma ne fees <laughs> waaw daal di daw daal di daw ka xoolal léegi euh, xam nga sànk imaam abu kii euh, abu daawuda bi muy indi rahimahullah as-Sijistani wax na la euh, càllale ba nga xam ne moo jaar ci zuraaratum na awfa dem moom boobu nag ci tamim ad-dari rahimahullah naka noonu la ko al imaam kii musnad al imaam ahmad noonu la ko ndee mu jële ko ci musnadu shaamiyin hadithu tamim wa mun haddathana Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usman al-Bahili al-Basri rahimahullah génn àddina la 220 rahmatullah alayhi qaala haddathana Hammad ibn Salama gisoon nañ ko sànq rahmatullahi alayhi moom mu jëlee ko an Humayd gisoon nañ ko sànq an al-Hasan gisoon nañ ko sànq an rajulin mu wax benn góor boo xam ne majhul la xamuñ kan la an Abi Hurayra mu ne wa Daawud an Zurara mu ne Daawud tamit solo na ko muy Daawud ibn Abi Hind rahimahullah moom daa mi ta koy solo an Zurara muy Zurara ibn Awfa al-Amiri al-Basri al-Qadi rahimahullah an Tamim moom xam nga mu jëlu ko ci Tamim ibn Aws ad-Dari Abu Ruqayyata radiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal gis nga mooy ci <laughs> awwalu maa yuhaasabu bihi al-abd yawma al-qiyaama as-salaa fa in kaana akmalahaa kutibat lahu kaamila wa in lam yakun akmalahaa qaala lil malaa'ika unzuruu hal tajiduuna li abdii min tatawwu'in fa akmiluu bihaa maa dayya'a min fariidatihi thumma az-zakaa thumma tu'xazu al-a'maal alaa hasabi zaalika li tax ñu ñëw nii yëpp c'était pour wan la li imaam at at at at Tirmidhi Abu Iisa wax ne ah hadis bii nag. wa fil baabi an tamim gis nañ addaar yi ba pare na xadisu abu hurayra bii de waqad rawaa ba'du ashaabil hasan no waqad ruwiya haadal xadis min ghayri haadal wajh an abi hurayra voilà gis nga kon gis nga alhamdulillah ma sha allah an nadhkurahu ci yoon yooyee wallahu ta'ala a'lam kon léegi wax ji mooy ñii ñëpp dañ koo jëlee ci moom imaam al-Hasan da koo jële ci sëriñ yi ñu jële Seydina Abu Hurayra ñu jële ci ñeneen ñu jële Seydina Abu Hurayra kanta kële moom muy muy muy muy euh, Qabisa ibn Hurayth moom dane moom danaa ñëw Medina moom boo moom waaw ñaan yàlla loolu mu boole dëppaale maak jalisan saaliha allah léegi kon ginnaaw lii nii ñu ñëwandi léegi e, ginnaaw taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna ci wàllu xadiis bi léegi nag mu des waaw waa xadiis bii Euh, nu mu tuddati ban lëkkaale la am ak suñu buntu bii sawa yi nga xam ne mooy wax baat bii buntu bii di wax digle ci al muhaafada wattu ci julli juróom yi al maktubaat wan nahyi ak tere al akiid gu tar gi wal wa'iid shadiid ak dige gu tar gi nekk fii tar ci na ci baleen dañ naan loolu leer na parce que le muhaafada gi digle gi lay digal nga daal di ci wattu moo tax looloo lay may lan mais looloo lay may bu ëllëgee bu matee lépp mat waaw ndax yeneen saa salaam xamal nañu ne kon comme que xam nañ ne yawmal qiyaam lii lañ ñuy njëkk àttee inna awwala maa yuhaasabu bihi al-abdu yawmal qiyaamati min amalihi salaatuhu dëgg dëgg li njëkk li ñuy àtte dëgg yawmal qiyaam jaam bi di ko taxawal ca kanamu borom bi ci ay jëfam mooy julleem waaw mooy julleem li ñuy njëkk a seet waaw julli allahu akbar moom la ñuy njëkk a seet loolu nga xam ne yawmal qiyaam ba pare yeneen saa sam da cee def fa in salahat faqad aslaha wa naja mooy yow julli la ñuy njëkk bu julli baaxee texe nga réussir nga mucc nga ci lépp loo xam ne ay la te lépp luy xéewal am nga ko waaye wa in fasadat bés bu yàqoo faqad xaaba wa xasir kooku kuttus na te perte na yiw dina perte te dina rëccu léegi yow loolu loolu yaakaar nga ne doo ci partie doo ci concentré wu silip li nga xam ne yow boo deewee moom lañ lay ñëkk a àtt bu baaxee lépp baax nga nga nga texe bu bonee yàqu nga waaw mais son loolu est que nekkul loo xam ne loolu rek doyul ci digg gi ñu digal ñu ñu xaafizu ala salawaati ñu di jeetii sooy <laughs> mooy mu tukkal la de sàmmook moom toroxtaangeem ëllëg nag mooy doy dal ko kon loolu rëy na te waaye it la en même temps su ki nga xam ne da koy toroxal waaye ak di ko bàyyi <laughs> waaw comme mi nga xam ne noonu la nekk bushraakir mi nga xam ne moo koy toppatoo di ci nekk na xam ne lii ëllëg moom la ñuy jëkkal na fexe lii bu baax waaw bés bu baaxee bu ëllëgee léppam baax yaa ngi maa ngi noonu parce que nit julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ki respecté julli yi daal di wattu julli yi boo ko seetloo day am ay effet ci léppam doxlanteem ak nit ñi ak tamit bi yeneen digle yàlla yi waaw moo tax Seydina Omar ne woon faman dayya'aha fa li siwaha adiyaha waaw képp ku doyadal julli lu ko gën a féete suuf te mooy yeneen jëf yam ngay gën a sàggan léegi mafhum bi mooy lan faman hafaza alayha waaw kon kooku dina xel yi ci def waaw képp ku ko wattu yi ci des bul tiit waaw moo tax bu ngeen di fal nit wala ngeen di dénk nit dara ab poste wala di wóolu nit war koo dénk dara wala sa doom nga koy may kenn ah wala koo xamante ne nii moom nga bëgg a associé te mu di jullit wóor na seetal lan la def ak julli juróom.